a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati taaha ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim minhaa xalaqnaakum wa fiihaa nu'iidukum wa minhaa nuxrijukum taaratan uxraa suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya ab juróom fukk bi ak juróom ba léegi ci nettali seydinaa Muusaa ak seydinaa Haaruun alayhim assalaatu wassalaam ak ki nga xamante ne mooy Firawna gisoon nañ bi nga xam ne ci lañ ñëw wax ngir di ko woo ci boroom bi mu laaj leen kan mooy seen boroom ba muy leen di leeralal moom Seydina Muusa di leeralal Firawna ak dagam ya ki nga xam ne mooy boroom bi tabaaraka wa wax leen bind bi mu bind lépp ba pare daal di fiy def xéewal yi wàcce ndox mi muy jóge ci asamaan yi génn ci suuf si façon gàncax yu ne ci mbay meeg gi nga xamante ne saxayaay la ak yoo xam ne boroom bi moo ko fi def moom ci kaw suuf kenn jëmbatu ko mbaa nga saxal ko <coughs> waaye nag mu ne lekk leen te ngeen ci sàmm li nga xamante ne mooy seen seen seen jur gi inna fi daalika di seen troupeau yi mu ne inna fi daalika nekk na ci loolee ci lii ma fitu du la aayaati nay màndarga yuy wane ak kattanam sañ-sañam ak man-manam waaye li ulin nuha ngir boroom xel yu sell yi nga xam ne dañuy utiliser seen xel mu leen di jëme ci ki nga xamante ne mooy ki bind te amul kenn kuñ koy bokkaaleel moom azza wajal muy continuer mi ne mu ne minha ci suuf si borom bi di wax xalaqnaakum ci lañ leen bindee yéen mbindeef yi mooy ne seen maam fan la jóge ci suuf la jóge mooy seydina adam alayhi salaatu wassalaam wa fiiha te ci biir suuf nu'idukum lañ leen di delloo bu ngeen faatoo ba pare mooy na fan lañ leen jëmee mooy ne ci biir suuf te lañ leen di suul képp koo xamante ne du gaynde yee la reere wala nga lakk ba jeex wala gisatuñ li nga xamante ne nii mooy sa yaram kooku bu faatoo nan lañ koy def te lool suuf si ñépp ci dara ak njigam dara ñoom ñépp a ci yem ba mu des ñi nga xam ne xulaat ñu ëppal ñi nga xam ne ñoo ne woon fële te doon jaamu nee nañ safara su sell si muy zoroastriens yi nekkoon fële ca bilaadu Iran di du Xuraasaan côté yooyu yële nekkoon fa lan lañ doon def nga xam ne bu kenn faatoo dañ ko doon exposer bàyyi ko noonu ci ci ci ki li nga xamante ne nii mooy ci naaj wi bàyyi ko noonu ci biti ba ni nga xam ne noonu lay yàqoo picc yi lu ne di ko lekk loolu moom lu ñaaw la waaye bu dul ñooñu moom déggaatuma ñeneen ñoo xamante ne nii ak xanaa indo yi nga xam ne ñoom dañu leen dañuy lakk di lakk ki nga xamante ne mooy ki génn àddina waaye siinoo rek bu dul ñu mel noonu ñeneen ñëpp da ngay gis dañ lay utal foo xam ne moom lañ lay denc daal di lay utal ci suuf gas daal di la ciy dugal moo xam ci biir sërke yi ci biir jaag gi dañ la ciy bàyyeeg lépp wala daal ñu dugal la ci suuf si num si man di demee boroom kon ne wa fiihaa te ci suuf si nu'iidukum ci lañ leen di delloowe bu ngeen faatoo wa minhaa te ci suuf si nuxrijukum lañ leen di génnee de mooy dekkil leen taaratan uxraa beneen yoon mooy yawmal qiyaam bu kenn foo ne ci asamaan lay xewe wala foofu asa yawmal qiyaam si suuf si lay xew dafa nuy xewe xam nañu ko mooy ardal lati baarakna fiha lil alamin te gisoon nañ ko ci saar bu yow bu ñu génne woon ci suuratul anbiya mooy suuf su barkeel soosu yonenti suñu boroom doon wax seydinaa ibrahim ak seydinaa lut alayhim assalaatu wassalaam suñu boroom nee na ma yóbbu ko te ba nga xam ne mooy suuf sa nga xam ne laa barkeel ngir mbindeef yépp bokk na ci barke yooyu mooy ne foofu lay xewe yawmul ma mooy ardul mahshar mooy bilaadu sham foofu fële fa la ñuy dekkile nit ñépp fa lañ leen di pange ku nekk ku dekki fa nga jëm foofu la suñu borom di attewe jaam yépp comme ni nga xamante ne noonu la siiwe ci xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag ci suuf si nuxrijukum dañ leen di génnee boo deewee Brésil ak nga dee foo dee Afrique Europe fu ne gis nga bu ñu leen pangee bés ba malaaka ma yuuxu ngeen dégg yuuxu ba buftu ba ba ñépp di dekkee ñéppay jóg mu leen di dàq ñu jëm fan ilal mahshar ardul mahshar muy du sham fa la ñépp di daje foofu la borom bi tabaraka wa taala di àttee nit ñi ci suuf soo xam ne nag wute na suuf si mooy yawma nubaddalul ard ghayr al ard ghayr al ard yawma nubaddalu bés bi nga xam ne lañuy lañuy soppali lañuy lañuy changer suuf si boo xam ne bokkul ak si suuf soosu la yàlla di di teggi teg sa suuf soo xam ne day weex tal nga xamante ne amul benn tund amul dara weex tal boo xamante ne nii ci la borom bi di daal di attee jaam yi keroog insha allahu taala noonu lay demee mooy ne noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxe tam noonu la ko borom bi tabaraka wa taala di wéyale ëllëg kon de na kon wa min ha te foofu kon ci suuf si nuxrijukum ci lañ leen di génne taaratan uxra dekkil leen beneen yoon mu ne wala qad mu ne dëgg-dëgg araynaahu moom gis nga firawna mi araynaahu wonoom ne wonoon nañ ko ayatina kullaha suñu laaya yépp mooy màndarga yi nga xam ne moom laa joxoon Seydina Muusa muy neuf yoo yële tisan ayatin bayyinaat ilaa firawna wa mala'ih yam doon wax ne juróom-ñeenti ay mandarga ak yeneen yoo xamante ne nii moom la yónni ci Seydina Muusaa jox ko ko ilaa firawna ngir mu dem ca waaja nga xam ne moom lañ noonu firawna wa mala'ihi ak gàngooram ga ak ña nga xamante ne ñooy mbooloo ma assemblée ba de kon loolu lépp mu ne wan nag ko lii dañuy wan ne mooy lii mooy ayatina kulle kullaha suñu borom nee na dañu ko wan suñu laaya yëpp mooy laaya yi joxoon Seydina amrun maxsuus la mooy fii nee na dama koo wan suñu laaya yi waaye ñépp xam nañ ne du laaya yi borom bi yépp ci yi ma ko nga xam ne nga xam ne mooy yu borom bi yépp la wan Firawna déedéet kon loolu la mooy loolu rek tudammirul kulla shay'in bi amri rabbiha ngelaw lam doon wax comme loolu rek alhamdulillah moom day faagaagal alhamdulillah kulla shay'in lépp rek bi amri rabbiha ci turu ndugalam loolu ñépp xamoon nañ ne asamaan yeeg suuf yi moom ngelaw loolu daal di wul wonoon dammaate de te ngelaw loolu ña daloon mooy rek ña nga xam ne ñoom ci seen bopp lañ yónni woon bëggal moomale kon yooyu mooy am maxsuus te loolu mooy loo xam ne dafa général mooy ci wàllu usul dafa am solo looloo tax nit nag bu xamul yooyu mooy xadiis yu bari wala texte religieux yoo xamante ne yu bari yu alquran moom ni mu koy dégg dégg bi mu ci am du baax parce que day gis rek yonent bi alayhi salaatu salaam ne kullu lépp rek moom mu jàpp ne kon lépp day ware ne kon mbir mi lii la lépp la alors que dafa am lu ñu naan amun maxsuus loo xam ne dafa nekk loo xam ne lu général la waaye nag dañ koo particulariser mooy ne mooy dafa ëmb lépp ci wax ji ci kaw nii waaye nag dañ koo tënk comme rek mu ne kon Firawna mi mënoon nañ ko aayaatinaa suñu yàlla laaya kullahaa yépp mooy xam nga ne loolu mooy yam joxoon Seydina Muusaa la ci jublu fa kaddaba wa aba alayhi salaam Firawna lum def fa kaddaba mu weddi ko na ko lu fi indi du dara lii nii demewul noonu wa abaa mu daal di bañ yiiw gi nga xam ne moom la ko ndil de xaala léegi nag Firawna jël kàddu ko nag ca biir mbooloo ma bul fàtte ne ñu ngi ci assemblée bi Seydina Muusaa ak Seydina Haaruna alayhima salaatu wassalaam di wax Firawna xaala bi ñu waxee ba pare Firawna ne leen ajiitanaa waaye yow ne yow Muusa sa mbokk mi di Haarun alayhi salaatu wassalaam ndax di ngeen ñoo dikkal li tuxrijanaa daal ngir ngi ngeen ngir daal ngeen ngin ñu ñu daal min ardinaa ci suñu suuf si di Égypte kii nga xam ne fi lañu masa ne yow daal li nga bëgg daal mooy daal soppi daal ñi fi ne mooy ñun li nekk suñu loxo nga nangu ko daal mu far nekk sa loxo nga génne ñu daal tuxrijanaa nga expulsé ñu génne ñu min ardinaa ci suñu suuf si bi sixrika te jaare woo ko dara lu dul sa njabar gii nga fi indi yaa Muusaa yow Muusaa de laaj la bu ma lay laaj waaye nag du laaju tontu ma mooy ne man dama lay wax loo xam ne mooy noonu la demee waaye dama la koy wax ci forme de laaj lu mel ni benn laaj waaye nag mooy mbir mi laaj de mooy ne ah yéen ñaar daal ah yéen daal comprendre naa te jëli naa leen man na mii de yéen daal da ngeen a dëkk daal ngir génne ñu ci suñu suuf si te ngeen ko jaare lenn lu dul seen njabar gii seen magie gi ah yow Muusa yow Muusa ah, fala natiyan naka na la leer nag yow Muusa nag yaa ngi door lanatiyannaka wat naa ne man Firawna mii maa ngi feddelay kene man dinaa la indil bi sixrin ci njabar goo xamante ne nii mislihi gu mel ni gi ngi fi indi mooy fii borom bi ware leeral na fi kon ci biir këni kon Seydina Muusa alayhi salaam wane na fa yatam wi ak li nga xamante ne mooy loxoom comme niñ ko gise woon ci suuratul qasas ak yëlee mooy ne ba mu ko ko wanee ba pare la Firawna di wax lii nag ne nag fa na ko mu waay waay waay na sa xel dal waaye waay yow Seydina Muusa mi alayhi salaam fa la naatiyan na ko wat naa ne dinaa la indil man Firawna dinañ la indil bi sihrin ci njabar mislihi bu mel ni sa bos bii nga xam ne dàqoo ko fi kenn kon nag léegi man Firawna pour nag bàyyi xam ne yow moom ñun nootuñu la dama lay may bàyyeeg yow yaay tànn yow yaay choisir fan nga bëgg mooy ñu daje compétition bi am nga xam ne nga indi yow sa njabar gii nga yor ma indi man na ñi nga xamante ne maa leen yilif te ñu nekk njabarkat yoo xam ne ñoo la man fuuf bu ko defee foo fële ñu wane fa li nga xam ne yow mii li nga fi indi tus ñoom man na am nañu ko man léegi nag kon fajal kon nag defal bàyyi naa la li nga xam ne choix bi tànn bi tànneef bi bàyyi naa la nga tànn kon fajal defal bay na naa suñu diggante ñun Firawna ak waa Égypte nit ñi wa bay nag ak yow Muusaa mii maw'idan defal rendez-vous yow yaay tànn ci bés yi xoolal bés bu la neex nga fixé ko man Firawna dinaa bouleverser sama calendrier même bu dee man maay roi bi de dinaa ko bouleverser ngir yow laa nekk nag bés boo xam ne rendez-vous boo xam ne ñun duñu ko wute duñu ko trahir de ndax nu ñu ko wute mukk nu ñun wala anta waaye yow itam doo ko trahir te doo ko wute de makaanan na nekk nag bërëb boo xam ne soit mooy bërëb bu neutre lay doon mooy foo xamante ne nii duñ ko def foo xam ne man par exemple fii ci sama palais bu ko defee bu boobaa tem ñu ne ah non non Firawna parce que ci palais bi la gars yi bon fii nii zone am la waa dafay nekk foo xam ne influence am ci Égypte yëpp lay daw waaye rawatina fii moom non non non fii moom gars yi ñemewuñ de façon Égypte yëpp ñemewuñoo def lu ko lu mu wuteeg moom waaye daal yow utal foo xam ne yow yaa jàpp ne fii moom bu fi xewee mooy ne mbiri dina xew saa man may influencer li nga xam ne mooy xew waa léegi nag doon nag makaanan mu ne ko tànnal bërëb boo xamante ne nii soit mooy bërëb boo xam ne mooy day nekk boo xam ne bu dëgg doomu la nga xamante ne nii mooy ñun du nekk zone tampon neutre quoi léegi nag yow Moussa mooy yow daal law wax nañ la léegi foo xam ne daal man sama influence duñ ne fa ma yow way Firawna mii daal moo influence gaa yi léegi nag utal loola le xaala Seydina Moussa nag ne ko ca saase maw'idukum wax naa seen rendez-vous yow ma siina mooy bés bi nga xamante ne bésu feet bu mag bi fii ngeen def Égypte man boobu laa soxla wa an yuhshara an-naasu duhaa duhaa bu ko defee ñu daal di pang nit ñi dajale leen ñoom ñëpp nga xam ne dañ doon fekke festivité yi yi nga xam ne xew-xew yee xew foofu la duhan ci yoor-yoor nag nga xam ne mooy ni jantu jan kii mbir mi leer nañ nga xam ne amul lenn loo xam ne dañ naan lii moom demewul nii suñu gis wóorul woon dafa xawoon a lëndëm non non Muusa alayhi salaam tànn bés bii nii ngir tamit ngir bés boo xam ne ñépp a fiy teew d'habitude mooy ne ci ci mbaaxu waa Égypte dañ ko doon feete comme rek ñu ne suñu bésu indépendance yi yi ñu xam nga xam ne mooy ñépp ay génn ñii di défilé bon buñ nee ñépp bu lool wax wolof la quoi buñ naan foo sànni mbàtt mu takk façon wax boobu gese la mooy ñu baree génn fekk ko mais Firawna mi bu masoon a yu mel seet ku mën a dem te demoo tey nga am problème Seydina Muusaa nag xam ne foofu laa soxla bu ko defee mooy li koy gisandoo mu ne